bacda acuudu billahi min alsheytaan alrajim qaaluu naxnu uluu quwatin wa uluu ba'sin shadiidin wal amru ilayki fandurii maadaa ta'muriin kon suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax mu ne keroog kon say mu ngi nettali keroog bi nga xamante ne nii ci la seydinaa Sulaymaan alayhi salaatu wassalaam yónnee li nga xamante ne nii mooy bataaxalam bi mu joxoon Musaa Njubu wala Musaa Njuburi mu dem sànni ko fa nga xam ne mooy jox ko Balqiis daldi nag dëpp tuuti nag xaw a sori tuuti ngir xool ana lan la ñuy tontu mu ne kon ba mu demee ba Balqiis wax ak ñoom wax leen li nga xamante ne nii muy buurub Saba nekkoon buuru Saba dëkk boobu la nga xam ne gisoon nañ ko ci saaru Saba nga xamante waaye ñii waxoon nañ la moom moo jiitu woon xew-xew boobu boole nga xam ne moom la suñu boroom doon nettali foofale léegi bi mu waxee ñoom nag ba wax leen lu li nekk ci biir bataaxal bi mu laaj leen nag ana lan ngeen may xelal ndax masuma dog benn mbir di def dara lu dul ngeen teewe ko daal di may jox seeni xalaat léegi nag ñoom ñuy tontu ñu ne ko xaalu ñoom ñu ne ko nax nu ñun de ulu quwwatin boroom kàttan lañu de bu dee xare kese mooy loolu ñun pare nañ wa ulu basin ca boroomu tar shadidin tar tar mbugal lañu de shadidin gu tar boroomu kàttan lañu tamit boo xamante ne nii mooy gu tara tar bu dee doole ak li nga xamante ne matuwaay li nga xam ne mooy al adad wal udda li nga xam ne mooy nit ñi am nañu les forces qu'il nit ñi nga xam ne ñoom lañ soxla ngir xare waaye matuwaay yi nga xam ne moom lañ soxla ngir xare am nañ ko de léegi wala amru léegi nag mbir mi daal ilay ci delloowaat nañ la ko yow suñu buur bi di Balqiis fandur yi nag xoolal ginnaaw bi ñu la joxee ñun suñu xalaat daal mooy daal xamal lañ ne daal l'armée est prête mooy daal sa sa sa sa sa sa yi pare nañ de mooy moom moom daal nañ ko gaaw dikkal daal di daal di wommatu ah bu ñu mooy ñun daal bu dee d'accord ci loolu xamal ne moom l'armée est prête pour affronter xare képp koo xamante ne nii nar naa dal ci si yow ci nguur gi de. léegi nag daal ñun daal lool lañ lay wax léegi delloo nañ la kàddu gi fanzuri xoolal maada ta'murin ana lan nga ñuy lan ngay digle mooy de toute façon loo digle rek moom la ñuy def xaalat léegi nag Balqiis tontu ne leen innal muluka dëgg-dëgg gis nga buur yi de ida daxalu qaryatan bu ñu duggee ab dëkk afsaduha dañ koy yàq mooy buur yi buñ duggee dëkk boo xam ne xaree leen fa tax a jóg afsaduha nga xam ne buñ meree buñ taree mer waa dëkk boo bële buñ ñëwee dañ koy saccager yàq lépp wu ñu daal di def a'izzata ahliha ña nga xam ne ñoo te ginoon a tedd ca ay ñoñam ña déete woon dëkk ba kilifa ya ña nga xam ne ñoo ko jiite woon boroom dombu tànk ya ñoom la ñuy def azillatan def leen ñu torox di leen dugal ci prison yi ñii ñu faat leen ñii ñu jàpp leen di leen teg ay procès yoo xam ne di leen àtte devant tout le monde solal leen ay daggit wala ay yére prisonniers ginnaaw bi nga xam ne ñoo doon sol yére yu tedd yi doon digle di dogal di def ci réew mi lu leen neex deneen buur ñëw fi nangu dëkk bi def leen ay jaam daal di leen wàcc def leen ñu torox mu ne wa kadhalika na ko noonule na ñoom la buur yi di def de léegi nag muy wax mbooloo mi ba léegi ginnaaw bi mu ubbee lii la ubbee li nga xam ne mooy ab tontoom kon nag bur wax leen ne daal mooy lu ci man di xew mooy ne kon nag mu ne leen wa inni man mursilatun man balqis da aji yónnee la ilayhim ci ñoom bi hadiyatin mooy li may def damay leen di yónnee moom Sulaymaan moomale ak nguuram ngoo gëre alayhi salaatu wassalaam dama leen di yónnee ay kado yu baax a baax fa naadiratun bu ko defee nag ma daal di xaar xool daal di xaar daal xool bi ma ana lan yarji'u lay delloo al mursaluuna ñi nga xam ne ñoom laay yónni ngir ñi nga xamante ne ñoo may yóbbul hadiya yoo yële ñoo may yóbbul kado yoo yële yóbbul ko ñu dem daal xaar ana lan lañ may lay indil comme lan lay tontu moom moomale falamma jaa bi nga xamante ne nii nag ci la dikkal Sulaymaana Seydina Sulaymaan alayhi salaatu wassalaam kadoya ñu ko kadoya nag xaala ne atumidduunanii bi mal mu ne ndax yéen da ngeen a nekk ñoo xam ne daal da ngeen may tibb di ma dolli di ma jox li nga xam ne mooy alal joo xam ne moom ngeen may xooye daal mooy daal yéen daal foog ngeen ne alal ji ngeen di indi tax na man li nga xam ne moo ma tax a jóg ndax waxu leen ñëw leen waxtu nii muslimiin comme que hudhud Musa Njubu di Musa Njuburi nee na ko ñoom dañuy jaamu loo xam ne du borom bi te yonent la. képp koo xam ne gis na la ci loolu mooy loo xam ne da ngay mooy borom bi tabaraka wa taala daf lay woo ngir jëmale ci li nga xam ne mooy yiw gi li nga xamante ne mooy wéetal borom bi tabaraka wa taala loolu moo tax mu ne leen dañu gaaw ñëw ñoo xam ne dañuy wommatu nekk ay julli te génn ci jaamu gi ñuy jaamu jant ndax jant bi du moom mooy borom de mu ne kon nag atumit duuna nii bi maal atumit na nii bi maal ndax yéen daal da ngeen may tëbb di ma yokku di ma jox daal ay kado yoo xamante ne nii moom ngeen may xooye daal ngir ma bali ma leen wax fama aataani allah na ngeen xam ne li ma borom bi tabaaraka wa taala jox xayrun moo gën fuuf mimma aataakum lim leen jox li ma borom bi tabaaraka wa taala jox man Sulaymaan ci an-nubuwwa ar-risaala def ma yonent yónni ma ci jaam yi waaye lim ma jox ci mbiru àddina kese mooy gisoon nañ ngelaw li moom ngelaw li la ko borom bi jox jox ko lu ne nee na maa ko jox lu ne ne ko joxee lu la neex xañeel lu ko neex bi xayri xisaab ci loo xam ne kenn kenn du la saytoo kon xam nga ne bu dee mbiri àddina kese lool kese sax borom bi moom lim ma jox moo ëpp lim leen jox de balli am ba des daal yéen seetlu naa ne yéen waa waa waa saba antum yéen daal bi hadiyatikum ci seen kado yi daal tafraxuuna ci ngeen di bëgge daal foog ngeen ne daal mooy yéen daal bu ngeen joxee kado yu rëy daal mooy ne loolu comme que mbiri nguuri àddina la loolu mooy wax dëgg Balqis lim joxe nag kooku koo xamante ne nguur kese la taxoon a jóg loolu moom doon nga ci bég bu baax ba tax dangar nga nga amoon boo ko doon menacé di nga ko wàcce nag mu ne loolu man gis naa ne yéen daal ci loolu ci ngeen di bëgg daal jàpp ne loolu la waaye man du lool de loolu taxumaa jóg irji'a ilayhim mu daal di wax ka nga xamante ne nii mooy ki nga xamante ne nii moo indi woon ki nga xamante ne moo indi woon addiya ya mooy ñëmu yónni woon ne leen dellu leen ilay dellul ilayhim ca ñoom fala dinaa leen dikke bi junuudin ci ay soldat yoo xamante ne nii laa qibala lahum mooy mënuñu koo dékku bi haa mënuñu koo dékku de mooy ne loo xamante ni mënuñu koo dékku amuñu mënuñoo résister ak ña may indi du waxoon na la ne keroog bi ñuy gis saar bi muy tàmbali mooy wa hushira li Sulaymaanu ñu daal di dajaleel Seydina Sulaymaan junuuduhu ñi nga xamante ni ñooy soldaaram yi ci jinne yi ak nit ak yi nga xam ne yooyu ñuy parade yow benn jinne kese bu leen fa yónni woon man naa faagaagal ñi nga xamante ni nii ñooy waa waa saba kon nag mu ne looy wax leen ne leen man de moom dinaa leen nee leen ne man maa ngi leen di dikkee dinaa leen dikkee bi junuudin ci ay soldat yoo xam ne laa qibala lahum biha ñoom duñu ko mën a dékku de wala nuxrijannahum tawaat naa ne buñ leen fa fekkee bu boobaa dees na leen génne minha ci seen dëkk ba ca ba ca foofale ca saba azillatan ñu nekk ñoo xam ne ñu suufe lañuy doon de wahum ta ñoom saaxiruuna dinañu sewte tuuti bu keroogee xaala léegi nag bi nga xamante ne nii nag ci la xamee ci la waaja dem kañ nga indi woon kii ba yónni mu dem ba xam ne nag ñoom nag dina mooy féeteerluwul de mooy li mu nangu moom Balqiis ak ay ñoñam mooy dañuy ñëw daal di jébbalu si nag Seydina Sulaymaan alayhi salaatu wassalaam nag daal di laajte benn mbir mu ne qaala mu ne yaa ayyuhal mala yéen mbooloo mi yéen ñi nga xamante ne yéen yéen ñi nga xam ne yéen a nekk fii di ma jàppale ci nguur gi fii nii ayyukum ana kan ci yéen yàttii nii moo may dikkal bi arshiha mooy ba mu yëgee nag waa Balqis d'accord na ba war a jóge foofule ak li nga xam ne mooy soldaaram yu bari daal di ñëw ci Seydina Sulaymaan alayhi salaatu wassalaam ngir jébbalu si léegi nag ci la laaje nag ba mu yëgee ne mu ngi dox diwaar yi ñëw nag def benn convoi bu rëy ay gàngoor yu rëy rëy rëy di ñëw mu ne yaa ayyuhal mala e yéen mbooloo mi ayyukum anakan ci yéen yaatii nii moo may dikkal bi arshiha ca nga xam ne gàngunaayam ga nga xam ne moom la hudhud doon wax di Musaa Njugurimi kan moo ma koy indil qabla an yatuni muslimin laata ñu may dikkal nekk ñoo xam ne jullit lañuy doon di wommatu qaala bi mu waxee lool nag mu wax ifritun benn koo xamante ne nii ifritun minal jinni mu nekk koo xam ne ifrit minal jinni kenn ci jinne yi daal di wax ne ne man man maa koy indi de mu ne lan moom ifrit mu ne ana man mii aatiika bihi maa la koy indil de qabla an taquuma laata ngay jóg min maqaamika ci fii nga toog mooy fii nga dëju nii di wax ak ñun yow Seydina Sulaymaan alayhi salaatu wassalaam mooy nag man mii nga xamante ne ifrit laa nga xam ne mooy jinne yu am doole yoo yële tërë yi daldi ne Sulaymaan man ifrit mii maa la koy indil de qabla an yatu ba mooy maa la koy indil qabla laata an taquuma ngay jóg min maqaamika ci sa si fii nga toog nii de wa inni tey xamal ne man mi ifrit jinne bu am doole bii te te te garaaw alayhi gis nga ak alayhi la qawiyyun amin de am naa kattanu jël ba dem foofale saba yëkkati trône ba la muy rëy rëy ngàngunaay ga la muy rëy rëy laay yëkkati te amiin te ku wóor laa mooy la ca ne yépp dara du ci rëcc dara du ci manki dara du ci rot ci yoon wi man dinaa la ko indil dara du ci luub de man loolu la bi mu waxee lool ana est-ce que lan la keneen kuy wax